moo doon Urwatu Urwatu ibn Mas'ud ibn Mu'attib ibn Malik ibn Ka'b ibn Amr ibn Sa'd ibn Awf ibn Thaqif ath-Thaqafi turam moo doon Urwa di doomu ku ñuy wax Mas'ud Mas'ud di doomi Mu'attib Mu'attib di doomi Malik Malik di doomi Kaab Kaab di doomi Amr Amr di doomi Saad Saad boobu di doomi Awf Awf moom di doomi Thaqif mi nga xam ne moom la ñuy woowe waa ahlu Taa'ifi muy waa ahlu Thaqif ath-Thaqafi moom Seydina Urwa Seydina Urwa bi yaayam ci waa Quraysh la bokkoon yaayam ci waa Quraysh la bokkoon di Subay'a di Subay'a bint Abd Shams ibn Abd Manaf Subay'a di doomi Abd Shams Abd Shams di doomi Abd Manaf loolu xamoon nañu ko waaw mooy eh, eh, eh, waa banu Abd Shams waa bani Abd Shams Seydina Abu Sufyaan lan mooy ay kii maamam Abu Sufyaan ibn Harb ah ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab voilà mooy Abd Shams eh, moom moo doon maamu moo doon kii baayu kii yaayu Seydina Urwa ibn Mas'ud kon yaayam lan la lan la bokk ak ñoom Abu Sufyan waa Quraysh mooy kon Abu Sufyan ibn Harb Harb moomu di doomi kan Abdi di doomi Umayya Umayya di doomi Abdi Shams Abdi Shams di doomi Abdi Manaaf yaayu Urwa nag Abdi Shams moo ko juróon voilà muy Subay'a bint Abdi Shams noo doon waajuru jigéenu euh, Seydina Urwa mi kon Quraysh la jóge woon daldi dem sëyi fi nga xam ne mooy Taif mooy Saqif te Urwa Seydina Urwa mi mbokk al-Mughira ibn la Seydina al-Mughira gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna ah ndax bàyyi al-Mughira bàyyi al mi bàyyi te xam la ammu waalid al-Mughira ibn Shu'ba moom nag Seydina Shu'ba no maam Shu'ba Urwa <laughs> Mughira ibn Shu'ba Urwa ibn al-Mas'ud ath-Thaqafi xam nga kuffaaru Quraysh yi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di door a woote di door woote dañ ne wayow bokkoon nañu tax mënuñu ko woon a gëm mooy ne non parce que quand buur yàlla du bàyyi quand ay sang yu toll ni ñu am fii ci réew mi Makka Taïf bàyyi leen fii di yónni koo xamante ne ab jirim la moom dafa newoon jirim quoi classe sociale bi bu dee côté côté côté juddu kenn gënu koo tedd askan bal moo gën a tedd askan suñu biir waaye nag. mooy ne way ma ne en daal yorul loo xamante ni moom lay drainer yorul alal ji tax te amul ndomba tànk ci suñu biir gu tax goo xam ne yàlla war na koo war a tànn way suñu biir ah loolu daal day wane ne kon moom mii daal lii muy wax nii wute nag li am mooy buur yàlla yónnuwu ko wal iyaadu billah ba moo taxoon ñu doon wax ñoom kuffaaru Quraysh yi waaw suñu boroom naan xool leen rek gaa yi <laughs> ñoom walamma jaa'ahumul haqq qaalu hadha sihrun wa inna bihi kaafiruun wa qaalu lawlaa nuzzila hadha alqur'aanu ala rajulayni ala rajulin min alqaryatayni 'aziim suñu boroom ne wax mais ñii ñii nii xanaa xamuñ ni mu demee ahum yaqsimuuna rahmata rabbik bal qasamnaa baynahum ma'ishatahum fil hayaati dunya wa rafa'naa ba'dahum fawqa ba'din darajaat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyaa wa rahmatu rabbika khayrun mimmaa yajma'uun waaw waa Quraysh ne woon en plus mooy bi ñu waxee lool suñu borom ne xoolal gaay xool. ñii ñoom ñooy ñi nga xam ne bokk nañ ci façon nit ñi nga xam ne bokk nañ ñi gën a yéeme wala maa jaa'ahum al-haqqu qaalu haadha sihrun ba leen dëgg gi di Seydina Muhammad mii dëgg al-haqq dikkalee indil leen moom mooy al indil leen dëgg di al-Qur'aan gi nga xam ne moo naan kaay leen ngeen jaamu borom bi subhaanahu wa taala wéetal ko te bàyyi di jaamu li nga xam ne moom la seen maam yi ne woon bi leen dëgg boobu dikkalee lan lañ def hein xaalu ñu ne hada sihrun waaye yow ma ne lii daal njibar la gisoon nañ seen wax dañ doon wax seen daje bañ daje woon ba aj ga doon jege ba leen al-Walid ibn al-Mughira alayhi min allah ma yastahiqu waxoon ne leen daja eh, aj gee ngi jege ginuma leen koo xam ak gee ngi jege tey te umpalewu ngeen li nga xam ne moom la fi suñu waaj yi ñoom suñu waaj lañ doon wax <laughs> xool xamuñ ne woon loolu ñu doon wax noonu pour ñoom dañ ko doon doyadal waaye xéewal gu rëy la gu yàlla doon dindi ci seen xol yi mooy tudd di jaar ci turu yonent bi sallallahu alayhi rek loolu rek xéewal xé loolu xéewal la tudd ku baax kay lu baax la wax war waxatu ma la tudd ki nga xam ne mooy cosaanu mbaax loolu koy xéewal la buur yàlla nag xañ leen ko ba moo tax buñ ñëwee ñoom ar hada rajul la ñuy wax min bay ni waaw di ko di di ko bañ a jaar ci tur wi ba mu leen ne léegi yéen umpalewu ngeen li nga xam ne moom la fi suñu waaj yi waaw ah gars yi ku ñu doyadal nii jàpp ne doo tuus léeg-léeg sax jaar saw tur dañ leen dañ koy nay alors que xamuñ ne ñoom pour ñoom mbir mi ci ñoom la mais buur yàllaa ko bëggee woon noonu pour turam wu sell wi sallallahu alayhi li mu doon jaar ci seen làmmeñ yi bariwul dañ ko doon kii wala bu cay jaar euh, teral teral gi mu laaj duñu ko def waaw càng gi mu laaj seen yoon newu ci waaw mais buur yàlla nag bàyyi leen ñu ne fanaan ar rajul hada rajul umpalewuma leen li nga xam ne moom la fi commencé di diffuser te gis nga aj jee ngi jege si al Walid ibn al-Mughira aj jee ngi jege si léegi nag gis nga bu ñu bàyyee noonu ba nit ñi ñëw ku nekk fi ñëw jóge ci ci ci dëkku réewu arab yi te nag man damay ragal ak làmmiñam wu neex wii mu convaincre ci ñu bari ba ñu topp ko léegi nag kon nañu waxtaan ci ay mbiram xool bu nga gaa yi ñëwee ñu mën a am benn une seule réponse boo xam ne ku ñëw nañu mais mais mais mais mais mais Seydina Muhammad moom li muy wax nii bu ko defee ñu man koo wax tontu benn tontu boo xam ne fu mu dem loolu lañ koy tontu mais buñ fi toogee buñ ñëwee laaj kii mu ne saaxee ñu dem feneen. après ñu dem feneen ñu wax leen ne moom sha'ir la ñu ne leen sha'ir la mooy poète la ñu dem feneen ñu ne non non non moom moom kaahin la ab gisaanekat la. yoolu noonu gars yi dañuy mujj xam ne kon yéen waa Quraysh ndeke yéen dëppoowu ngeen kàddu kii li mu doon léegi nag ñu ne ñu ne kon nañu dem daldi waxtaan ci mbir mi. léegi lañu ñu woon dëppoo mooy li gënoon woyof te kat al li ci gënoon a yéeme al-Walid ibn al-Mughira ci boppam gars yi proposition bu ñu ma soon a joxe mu ne hé bu leen ñu fontoo waay gënu ngeen ma sha'ir fan maa huwa bi sha'ir kii du poète man maa leen dàq way maa leen gën a xam poésie xam ngeen ne moos lii di poésie buñ nee waa ji majnuun mu ne waay majnuun dina wax lii dof dina def lii dina wax wax ju mel nii te agencé te baax loolu ñeme ngeen koo wax nit ñi saaxir ñu eh, xam ngeen ne kii du saaxir ah du magicien ah ay wax lu ñu wax kaahin gisaane mu ne nooy eh, xam ngeen ne kii gisaane kat du mel nii mais biñ demee nag ne ko nag o oh, nag waay waay waay abu yow nag alwalid ñun daal sawaay nag léegi ñun lii lañ am quoi seetal yow looy wax mu jekki-jekki xalaat-xalaat ne ah xanaa finalement kon ñu jër sha'ir ndax moo non kii saaxir magicien ndax moo gën a woyof moo gën a bon xaw a approprié quoi moo tax suñu borom ne ñoo waqaalu ñu neen lawlaa ñu ne wa lamma jaahum alxaq qaalu hada sixrun wa inna bihi kaafiruun bi nga xam ne ci la leen dëgg ji dikkal muy alayhi salaatu wassalaam miy dëgg indil leen dëgg di ko jaari ci dëgg qaalu ñu ne ko waaye ñu ne lii daal du dara sixrun njabar la ça ce n'est pure magie wa inna te ñun waa Quraysh sax du ñu yem foofu bihi kaafirun dañuy weddi ci dëgg ji ñu indil moom mii dëgg dañ koy weddi lum ñu fi indil ñu weddi ko ba pare ñu ne ñuy poser waaye question naan waqaalu suñu borom nee na ñu naan lawla nuzila hadha al qur'an ala rajulin min al qaryatayn azim mais ana lan moo teewoon buur yàlla kay buy yónni bu doon yónnee kay alxuraanam jii mu buur yàlla ko yónnee di moom la ñuy jàngal nii bukratan wa asila suba yëg ngoon yi di ñoom pour ñoom dañ jàpp ne da leen ciy sonal mais lan moo teewoon alxuraan jii ñu wàcce woon ko ala rajulin ci benn góor kenn koo xam ne minal qaryatayni azim bokk ci ñaari dëkk yu rëy yi muy lan Makka Taif ndax comme que ñoo doon dëkk yi gën a rëy ci arab yi ñu ne nag foofu lañ ko waroon a wàcc kenn bokk ci ñooñu mais xoolal bu waxuñu contradictoire mais buñ nee rajul fii nga naan wee yonent ma ne saa saam mais rajul la ci waa si la bokk ci waa Makka kon pourquoi cette question mooy la contradiction des des kufaar loolu kese la en plus ñoom rajul fii liñ ci jublu mooy boroom daraja te ñoom li ñu jàppee daraja mooy alal waaw alal ak ay ndombay tànk ak nit ñu la topp ñoom loolu lañ jàpp loolu moo tax buñ naan rajul fii nekkul n'importe qui sinon kon dañ leen naan mais yéen yonent bi alei salaatu salaam li ngeen di wax nii remplir na ko mais non ñoom boroom daraja looloo taxoon ñu naan xoolal maa li hadha ar-rasuli sawaay yamshi fil aswaq ha yàqulu taama wa yamshi fil aswaaq ñoo taxoon ñu doon wax noonu mel ñun daal ñun dañoo ñoo Muhammad moom xaw fu ñu jëm rek sallallahu wa sallam moo tax li ma doon wax jaarul ñoom jaar ci tur sax maali des fois lu bari maali hada rasul loolu nag kooku la <laughs> mooy. mooy comme que da leen di woon yàllaa ko yónni ci ñoom léegi nag ñu koy ironiser quoi ci le fait que saa yi nee na rasul la quoi <laughs> saa neex <laughs> saa yi nee na yàllaa ko yónni léegi nag pour ñu tooñ ko dañ naan <laughs> waaw rasul bii moom ah rasul la rasul de bu ko yàlla yónnee mooy li mu war a am li li mu aajo woo yépp da ko war a am te mu ngi nii xool ko maa rasul waaye gars yi xool leen waaye quelle ironie waaye waaye xool leen lan moo dal yonent bii kii yàllaa ko yónni mais xool leen ko ndeysaan lan moo ko dal ba yàqulu taama muy muy muy lekk ñam comme ñun xam nga loolu barrière bu rëy la bokk na ci obstacle yi <laughs> bari na ñoo xam ne mënuñoo nangul nit ak ngëneelam parce que ñoo bokkoon lycée ñoo doon demandookaay ci casquette kii cantine mburu bi buñ amoon pause dem di jëndi pinto kon nag saay kii manu fee xam lu ma xam non non faut pas nous nous nous larguer comme ça quoi waa ji dara yii ñii ngeen naan daam xam-xam ak kuwaay dara fii saa yi ñoo bokkoon benn ban buñ doon toog ñoo ko bokkoon benn ban kii naan waaye ñoo bokkoon kër kii di sama frère booy bi mais booy bi suñu kanam lu juddoo jàngul lu fi kenn jàngul fan la xame lu fan lay xame lu ñu xamul waaye ma ne kii ñoo doon ñaagandoo kii ñooy ñaagandoo sa way ñooy sukkandoo ci ndab yi lépp ñoo koy defandoo kon nag manu fee ñëw tey di woote loo xamante ne nii xamuñu ko quoi kon nag gars yi yéen da ngeen dal yéen yéen yéen daal seen seen bopp yi xaw ma lu ci ne sawaay daal gëmloo na leen ne fii nii buur yàlla may na ko dara ci mbaax wala yiiw wala wilaaye dara <laughs> yéen yéen mooy nooy bopp waaw moo tax maa li hada rasul waa lan moo dal yonent bi sallallahu alayhi di ironie di ironiser ba yàqulu ta'ama muy lekk ñam di lekk sarit ji comme ñun way di lekk yàpp wu ñu wowal lu ne lay moom daal li ñuy lekk fii indiwu fi l'extraordinaire wayam si en plus wayam si fil aswaq di dox ci marché yi di di nduggi quoi ndax yeneen ci ma lay saat saat nekkuloon mutakabbiran wala mutab wala euh, euh, wala jabbaara non nekkul woon jabbaar de nekkul woon jabbaar moo tax moom da doon dem ci marché yi comme ñépp waaw ñoom nag jàppoon nañ ne yenn yi boo ko amee mooy yow yow marché da lay jomb eh, dem marché da lay jomb toog di lekk nit ñi di gis kese da lay jomb te loolu bari na ñoo xam ne ñuy ñu ñu naan ay kilifa lañ ci diine noonu lañ mel ah. si si xalaatoo mukk dajeek ñoom ci marché bi à jamais jamais jamais mooy waxuma jaar ci marché bi di dem di traverser seen oto loolu taxul may wax mais dem di jënd dara yàlla tere yàlla tere ñu dem di waxaale wala ñëw naan sëñ bi jaay ma lee jamais parce que jàpp nañ ne loolu day wàññi seen daraja ci nit ñi buñ leen gisee wal iyaadu billah wal iyaadu billah am ñoo xam ne jàpp nañ ne moo tax bari na ñoo xam ne doo leen gis mukk ñu lekk ci mbooloo ndax dañuy dugal dañuy bàyyi gaay ci misti mystification boobu eh, sëriñu wolof a ay ak a man a man yooyu mooy sëriñu sénégalais <laughs> bu dee <laughs> foo sëriñ la <laughs> non mooy dañuy fexe ba même poog nga koy gis muy lekk sax li muy lekk dañ ko koy tegal foo xam ne wala kenn du ko gis daanaka lu dul xaasatu mais lekkandoo nit ñi mais royukaay la ci yoon sëriñ royukaay nga au moins buy lekk nit ñi di leen jàngal yenn yi yonent bi alayhi salaatu salaam de moom da lekk ak ñépp waaw Omar ibn Abi Salama radiyallahu anhu Seydina Omar ibn Abi dañ doon lekk ci ndab li muy dugal loxoom fu nekk di kii yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko yaa gulaam samillah allahu akbar allahu akbar booy lekkati samillah tàmbaleel tudd turu yàlla bismillah bala ngaa tàmbal te booy lekkati nag na nga lekkeek sa loxo wa kul bi yaminik te booy lekk bu lekke càmmoñ waaye de lekke sa ndejoor ndax foofu la yumnu géeg baraka ji ne waaw toof la barke bi ne te nee woon na comme ni mu nee ci saxiix imaamu muslim que ne mooy lekk càmmoñ bu leen lekk càmmoñ de na ko noonu tamit naan bi ah. am na ñoo xam ne moom dañoo feebar bala ñoo jaay na ñoo moderne rek ngi gis leen ñuy naane càmmoñ ak a lekk càmmoñ waaye yonent ba lay saaf saaf moo ñu tere lool ndax lan mu ne seytaane mooy lekk càmmoñ wayaadu billah waaw mooy yooyu yépp mënoon na ko jàngale bu doon day lekk ak nit ñi ak tamit waxtaan wu am solo mi nga xam ne mën na koo wax rek ci balaa bi ñu tiim nga xam ne nit ki ku mat dëgg-dëgg mooy même boolul sax boo ko tiimee mën nga cee génneel gaa yi njàngat yoo xam ne wallahi gaa yi xalaatuñ woon ne ndekete yoo sama fayam yi boolu ceeb ndekete yoo mën nañ cee génne xam-xam lu dul xam-xamu moom moom xam na ci xam-xamu gastronomie lekk ba suur ak nuñ koy defaree boobu taxul may wax boobu moom kenn du ko jàngal fayet moom waaw mooy gaa yi day mystification boog la bàyyi gaa yi ci biir waa Quraysh nag loolu jaaxaloon na leen ay way yamshi fil aswaaq ya'kulu ta'aama wa yamshi fil aswaaq ay ka neexoon ñu yónnee ko ay malaaka yoo xam ne ñoo koy doxal service yi <laughs> ñooy xamuñ moo taxit fii ñu ne ñu ne yeneen saa salaam waaye saa hmm? ñu ne daal aka neexoon ñu yónni moo tax buñ naan rajul mooy ñoom yi ñu jàpp ndax fii ñuy natteeg mbaax la mooy il faut yàlla nag buy yónni boroom daraja te ñoom daraja liñ ko jàpp mooy ku am am askan loolu yonent ma lay saar am na ko mais am ñu la topp yonent ma lay saar am du ko instant bi kan moo ko topp kenn waaw ñu ne nag kon waruñoo yónni ki léegi nag ala rajulin min al qaryatayn azim boobu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñenn ñi dañ ne Urwa bii lañ doon wax ak al-Mughira ibn Shu'ba ah non al-Walid ibn al-Mughira sànq li ma al-Mughira <laughs> bale ba moo ma topp Seydina al-Mughira radiyallahu al ah, ah, bàyyi Seydina Khalid ibn al moo ko doon wax sànq naan xalaat leen ci mbir mi ndax aj gee ngi ñëw nit ñee ngi ñëw hein al-Walid ibn am nañu ne moom la mooy kenn ki nga xam ne ñu ci jubluwoon ñoom comme li Qataada wax ibn Di'aama rahmatullah alayhi mu ne al-Walid mughira la mooy ki nekk màkka liñ naan rajulun minal qaryatayni kenn benn góor bu am daraja te ami àndadoo te nekk koo xam ne mu toam ku ñu topp la ku am kàddu la ci biir seen réew yooyu Makka wala Medina kii nekk Makka mu ne mooy ñoom ki ñu ci jubloon mooy al-Walid ibn al-Mughira ne moom la Yàlla waroon a yónni al-iyaadu kii min ahli Taif moom mii ci waa Taif keneen ki ñu doon wax soit Urwa ñun bu ñu yónni woon al tuub ndax moom ku ñu topp la boroom daraja la boroom kii la mais bu ñu yónni woon Urwatu ibn Mas'ud dinañ ko topp ndax kooku borom daraja la borom àndatoo la borom kii la waaw loolu benn wax la ci boroom loolu la Seydina Qatada wax même bu dee am na ñeneen ñu wax ne non pas voilà am ñu wax ñeneen tamit Seydina Urwa bi radiyallahu anhu eh, gisoon nañ ci sulxul Xudaybiya da ba mu déggee ba mu déggee ne bon waa Quraysh këne yeneen ci wàllu saab saab mu ngi ñëw Quraysh dafa dajale ay njabootam ngir dem jàppale waa Quraysh ndax moom dugguloon boobu yéeféer la woon comme ni nga xam ne noonu lañu ko gise woon ci sulxul Xudaybiya mu ñëw waa Quraysh bi yonent ma lay saab ak see Xudaybiya ci ndox moo mële waa Quraysh bloqué ko foofu ne ko doo fi dugg di yónnee ay émissaire gisoon nañ ne ki njëkkoon a dem ci yonent ma lay saab ci jullit ñi fañ campé woon ngir wax ak ñoom moo doon Budayl bnu Warqa al-Xuzaa'i moom mujjoon na tub gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal après ñu yóbbu Mikraz ibn Hafs waaw moom mu dem léegi mujjul dara mooy mu dem wax ak yonent ma saa saa mujjul dara Quraysh yónni al-Hulays ibn al-Hulays ibn Alqama moo doon sayyidul Ahabish ki nga xam ne moo ne woon kilifaay Ahabish ci seen alliés yooyu dëkkoon ci sud de la Mecque si du Makka zaadaha Allahu sharafa biñ demee yooyu yépp daal jariñul dara léegi nag Urwa ibn Mas'ud bii moo demoon waaw comme ni nga xam ne te lool xadiis boobu imaam az-Zuhri moo ko nettali woon jële ko ci ki nga xam ne mooy Urwa ibn Zubayr mu jële ko ci kan ki nga xam ne mooy al-Miswar ibn Maxrama ak Marwan ibn al-Hakam radiyallahu ta'ala comme nim ne woon riwaay imaam ibn Sa'd bi te xadiis bi gis nga càllale boobu ah analyse ci wax imaam ibn Isxaaq dana woon xaddatani Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri an Urwata ibn Zubayr an Urwata an Urwata ibn Zubayr an Miswar ibn Maxrama wa Marwaan ibn al-Hakam annahumaa xaddataa imaam ibn Isxaaq loolu doon càllaleem laa ilaa yii mooy càllale saxiix kii càllaleem bi rijaaluhu rijaalu saxiix mooy nekk ci saxi góor ñi ñu ngi saxi imaam muslim sax imaamul buxaari sax saxi imaam muslim ibnul xajjaaj imaam ibn isxaaq rek ci kiiwul te imaam ibn isxaaq e, mudallis la waaye nee na wax wa xaddatani ne nettali na ma muhammad ibn shihab di imaam ibn shihab az-zuhri an urwat ibn du laaj mooy kan alamun alamun biddiw baa ngoog an miswar al miswar ibn maxrama gis nañ baayam keroog maxramat ibn nawfal waaw al miswar <laughs> moom la am loolu naan demal woowal ma yonent saa ko ah woowal la bàyyi ma woowal la ci bunt bi di ko wool mu ne ko naam yaa ya yaa bunayya laysa bi jabbaar <laughs> waaw moom du jabbaar waaw demal woo ko <laughs> waaw Marwan ibn al-Hakam Marwan ancien gouverneur de Médine premier calife des Omeyyades parti marwanide voilà dañ naan les marwanides ginnaaw Seydina Muawiya ak doom yi moom mii moo nekkoon xalifa finalement Marwan ibn al-Hakam voilà euh, ñoom ñoo nettali affaire bi lii nii ñoom ñoo ko nettali Seydi ci càllale boobu la jaar léegi Seydina Urwa ibn Mas'ud bi mu demee moom après euh, moom la waa Quraysh mujj yónni bi ñee demee bon joxewul dara bi muy dem mu ne leen yéen waa Quraysh gis naa ñi nga xam ne ñoom ngeen fi yónni ñoom ñépp ñu demagul ci Seydina Muhammad fee ci Xudaybiya wax ak ñoom mais gis naa ne liñ leen dikkal ci wax ju joo xam ne daal neexul te bon amul njariñ te yéen xam ngeen ma xam ngeen nag ne man annakum walid wa anni walad yéenay samay waajur maay seen doom ndax lan Subay'a biñ la waxoon sànq bint Abd Shams ah ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Qurashiya mooy yaayam ci waa Quraysh la jóge noo tax mu ne yéen de yéenay samay waajur man maay seen man maay seen doom mooy yéenay samay nijaay waaw man maay seen doom léegi nag mu ne waqad sami'tu billadhi nabakum fa jama'tu man ata'ani min qawmi thumma ji'tukum hatta asaytukum bi nafsi qaalu sadaqta ma anta 'indana bi muttahin mu ne leen pour rassurer waa Quraysh ne leen yónni bii ngeen ma yónni bu leen yaakaar dama fay dem di leen trahir yéen premièrement yéenay samay waajur man maay seen doom te nag damaa dégg li nga xam ne moo leen dal nii mooy que ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw ngir nangu ci seen dëkk bi ndax ñoom rumeur boobu lañ amoon dañu foogoon ne yeneen alayhi salaam dafa ñëw ngir nangu ma alors que dafa ñëwoon rek ngir ziyaare ci fin sixième année bi ci Hudaybiya mu ne ba ma déggee lool nag ci laa dagale képp ku ma topp sama ñoon ci waa sa Saqiif indaale samay doom ngir ñëw ñëw fii ngir dimbali leen ci ak sama sama bopp asaytukum bi nafsi sama bopp sama bakkan laa ciy jaay léegi nag waa Quraysh na ko wax nga dëgg maa anta indana bi muttaham yow ne kooku ñuy tuumaan fi mu génn dem ci yonent bi alayhi salaam waaw ngir ñëw wax ak moom comme ko xamoon na ko naan ko bon pour wane tamit affinité mag moom mun a ñëw naan yonent bi sallallahu alayhi naan ko yaa Muhammadu sallallahu alayhi wasallam mooy ñoom dañuy wax yéeféer la bu jóge Saqiif di wax voilà naan ko yow yow seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajma'ta awshaba an-nas thumma ji'ta bihim ila ila baydatika litanfadhaha bihim litanfadhaha bihim innama quraish qad xarajat ma'aha al-'ud al-matafil li wax wax wax wax continuer mooy waxam jooju mu waxoon ñëw pour impressionner yonent bi alayhi salaam naan agsi naan ko é eh, yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam seydina da ko sàllawul ay afdalu salaatu wassalaam ne ko yow dajale woo lu dul njaxas njaxasu nit ñi nga dajale yow arme suppu kànja nga yor bu doon ci waxi wolof mooy so dangaa jaxase lu ne axlaata naas mooy aw shaala naas na dangaa jaxase mooy lan jullit ñi parce que loolu mooy lool moo tax melting pot kenn du ko jàngalu jullit ay wey les États-Unis d'Amérique vraiment seen dëkk bi c'est un modèle quoi c'est melting pot quoi da ngay gis ay asiatique ay coréen ay kii ñoo xam ne Europe lañ jógee ñii Afrique ñii ñii Amérique du Sud ñépp bokk pour bâtir la nation américaine. nan la yow moom waroon ngaa loolu en tant que jullit di ko wax sax waaw comme si dalaa impressionné mel ni loo xamante ne nii lu bees la ah man jamaa Bilaal al-Habashi wa Hamza al-Qurashi wa Salmaanul Farisi mu way mu way wag ñan mu way ak ñoom al al al kii euh, euh, Suhayb ar-Rumi kan moo leen dajale loolu ñépp wa xaaraba bihim Qurayshan wa aadaa ñoom ñépp ñu nekk taxta liwaa'in waahidin bëggal seen bopp seen moroom li nga xam ne sax moo raw liñ bëggal seen bopp moo def loolu yow xamoo loolu kan moo dajale Seydina Bilal al moo tax autour de yonent ma lay saabsaab façon couleur yi existé yëpp nga fa doon gis waaw nit ñu Suhayb ar-Rumi Seydina Suhayb moom Rumi la waaw romain la romain. Bilal al-Habashi kan Salman al-Farisi moom perse la Asie la jóge fële ja perse waaw fële xaaniyaat gaa yooyu Ania xaaniyaat Ania foofu la jóge ah ak Hamza al-Qurashi Seydina Hamza min saadati Quraysh ñoo ñépp sous le même drapeau sous muy drapeau yu l'islam xare ceeg ñoom waa Quraysh ak ñi ba ñi nga xam ne ba l'islam bi ak si fii kooku di nga ko jàngal kooku di nga xam lool ñu naan la melting pot ngay ngay ngay am looy ngay waaru mooy ñun xamuñu suñu bopp xamuñu suñu bopp te yow melting pot gi ngay wax ci américain yi xam nga ne moos l'américain noir ak l'américain blanc yemuñu yow yaa ko gën a tey yow yow loolu xam ko sax parce que gars yi seen xeex yi ñu fiy xeex foofu yépp naan contre le ségréga la ségré le ségrégationnisme yooyu xam nga ne loolu moom gisoo ko gisoo yonent bi alayhi salaatu contre le ségrégationnisme amul waaw parce que ku ci nekk sa moroom moo la gënal sa bopp waaw wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa allahu akbar loolu la leen alxuraan tagge wa yu'thiruna ala anfusihim rawatina lamsaar yi ñoom ñépp meloon noonu sauf que dañ cee gën a ràññeeku ndox ñoo leen fat waaw ñuy ëffal seen bopp gis loo xam ne soxla nañ ko keneen soxla ko ñu nangu daal di koy bàyyi fàtte seen seen soxla daal di ngir soxlaay seen moroom faju allahu akbar même bu dee ne mbir mi dañ koo soxla woon lool waaw allahu akbar kon kii nag or wa dafa ñëw ngir ngir retourner mbir mi naan yow aw bâchan na aw shaban nas nga fi dajale dajale woo fi dara dul njaxasi nit ñi fu nekk nga jële fa kenn nag surtout arab yi nga xam ne jël ci kaw kaw yi indi kaw kaw yi xam nga ne ak gaay ci ville yi bokkuñu yow nag noonu nga def waaw intérêt kaw kaw yi ak intérêt yi citadins yi yemuñu en plus nga jëw dem yaman jël fay nit éthiopien euh, perse fu nekk romee nga jël leen xam nga ne ñooñu bokkuñu bokkuñu ay ay ay jëmuwaay yow nag kon dajale woo fi lu dul njaxasi nit ñi ba pare génn amoo dara looy def ngir nga ñëw damm li nga xam ne mooy waa Quraysh yëgal na nag waa Quraysh gii yëgal ne waa Quraysh daje nañ gis nga gis nga doole ji ñu dajale préparation gi nga xam ne moom lañ préparé doole ji nga xam ne moom lañu dajale bés boo fi jegeek ñoom bés boo filaalee ñoom di ko di ko rëccu waaw ba pare muy wat naan wa aynullah laka anni bi haula'i qad inkashafu anka ghadan man Urwata maa ngi wat ci yàlla mu ngi mel ni maa ngi gis suite des événements pour suba quoi yow gis nga boo d'accord li ñu la waa Quraysh di wax nii ba tax ba merloo leen bañ génn suba somb mu ngi mel ni maa ngi gis seen bi suba li nara liy xew suba gaa yi nga yor fii ñu taxaw ñuy bari ñii sa ginnaaw dara mu ngi mel ni maa ngi leen di gis ñu tasaaroo suba bàyyi la fi ah Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne woon ci ginnaaw yeneen ma lay saab saab affaire bi mer affaire bi mer fekk mu ngi toogoon waaw wa Abu Bakrin Siddiq xalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qa'id toog gis nga jekki toog waaw ñu sëpp kilifa comme ni ko at euh, Zul Xuwaysira at-Tamimi alayhi min allah ma yastahiqu def sëppoon yonent bi alayhi salaatu salaam unzur ila siddiqul umma mu ne moom mu ngi woon lan ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam qaa'id fa qaala bi Urwa waxee lool mu ne ko umsus badral laat maccal <laughs> mooy non waa ji waa ji nag dafa tàgg comme nañ ko waxe woon mooy yow mooy laat seen yàlla ji ngeen di wax afaraytumul laata wal uzza mu ne ko maccal mooy awraay laat ji waaw <laughs> léegi nag mooy seen yàlla ji quoi la wax loolu <laughs> léegi nag <laughs> oro daal di ne ne way anahnu nan kashi natakashafu an ñun dinañ daw bàyyi fi yonent sallallahu alayhi Urwa ne mais man hada ya Muhammad ne ko mais Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais ku wax lii ki ki ki wax lii mooy kan moom mu ne ko hada ibn Abi Quhafa ne ko Urwa kii mooy ibn Abi Quhafa mu ne ama wallahi lawlaa yadun kaanat lii indi la kaafatukaha la kaafa la kaafatuka biha walakin hadihi bi hada waaw mu ne ko maa ngi wat ci yàlla ne ah ibn abi moo wax lii mooy abu bakr la kon <laughs> ah urwa ne xam naa ko bu baax ama wallahi maa ngi wat ci yàlla ne naw la yadun bu dul woon jëf ju rafet ju ma defal joo xam ne moom woo aajo jawab ju ma fa tollee bu dul woon abu bu dul woon seyna abu bakar ma yàqu man de jëf jooju nag mu ma defaloon loxoom boo bële ma jariñoon lool nga xam ne ba léegi manuma koo fay budul woon loolu waat naa ci yàlla ne yow Abu Bakar xam nga ne duma bàyyi sa wax ji sedd dinaa la dinaa la tontu tontu boo xam ne waaye nag bii bàyyi naa ko ndax law la ndax la wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza suñu boroom ma ko wax Allahu akbar non Seydina Abu Bakar kay gaayee ko yoreel mais yoreelul kenn huwa siddiq Allahu akbar waaw waaw yeneen tubaab saab saab ne amul kenn ci yéen saxaaba yi radiyallahu anhu loo koo xam ne ah, koo xamante ne nii defal nañu njëkk loolu defal nañ ko ko delloo nañ ko njëkk loolu lu ko raw sax ba mu des Abu Bakar waaw moom moom moom mooy ki nga xam ne moom moom lim ñu def <laughs> allahu akbar laa yaraful karama al karama illa ahlul karama kenn xamul teraanga lu dul lu dul boroom teraanga ala qadri ahlil azmi tati al azaim wa tati ala qadri ahlil kiramil makarimo la boroom teraangaa xam teraanga de boroom ñu rëy ñoo xam ñu rëy ci ci ci teraanga tedd ak ak teddaange kon mun na ko may naa lo ci bi léegi Urwa di continuer jàpp sikki mu yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw summa yatana ja'ala yatanaawalu lihyata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yukallimu di wax ak moom di jàpp ci sikkim bi lii day wane ne yonent bi aleyhi salaatu salaam kon sikkimam dafa guddoon voilà moo tax caaxaankat yi lay wax yow yow yow gis nga dé gisoon nañ masala yi lihya yooyu nga xam ne moom wat ko moom ñépp ne ñépp ñépp amul kenn boroom xam-xam booy gis boo xam ne du la ne lu xaram la waaw léegi nag àddina ko wël bët booy wax loolu sax day mel ni yow yaay extraterrestre bi génne fële parce que lan gars yi ñi ñu jàpp kilifa diine dañuy xoos dañuy xuuf seen sikkim yi daal di ci xaw ma lan daal di koy diw muy larat larati gars yi foog nañuy ay jeunes lañ ndekete yoo ñii sawaay ay quatre-vingts ans romb nañu ko waaye nag jariñu leen lu bari de ne ku fi bàyyi li yonent bi aleyhi salaatu salaam du jariñu leen tus sax li yonent bi aleyhi salaatu salaam jàngale nga ba ko fi toppandoo xaw ma looy toppandoo te koo xam ne man xaw ma sax ban intérêt la ci am koo xam ne ñépp lañ la jàpp ne nitu diine nga waay waay tee ngaa waay même début bi sax bu dee ne yow da nga koy def ngir sax buur yàlla mën naa yéwénal sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa yéene après mais zéro jàppale nit diine nga dàq def yëfi nit àddina yi walla iyaadu billaah waaw mu jàpp ci sikkim bi di xëcc di wax ak moom mooy baa xëcc di ko biif noo di ko raay noonu di xëcc ndànk-ndànk ngir loolu lu arab yi doon def la ngir wane seen affinité diggante ñoom diggante ñoom diggante ñoom léegi nag Ah, kii euh, bi muy def loolu di waxtaan ak moom qaala mu ne wal Mughiratu ibn Shu'ba waaqifun waaqifun ala ra'si te Seydina al Mughira mu ngi taxawoon ci côté yonent bi alayhi salaatu wa salaam fil mu ngi armé wu liñ naan jusqu'aux mu bu ngi alhamdulillah ak casque bi yépp ak arme yi mu yor jaasi ak xëej yi ngir ngir protéger yonent ma lay sarsam ndax kii nii ci yéeféer yi la jóge wóolu ko xaaral ma taxaw fii wan ko ni gis nga boo fi defee faux dañ lay liquider dañ lay non yow moom boo nga xam lu leer nee bi mu jëlee loxoom di ko kii mu Seydina al-Mughira Mughira <coughs> ibn Shu'ba radiyallahu anhu jël jaasi ji mu yoroon di ko dóor ci loxo bi mooy catu jaasi bi pas fiy dagge mais beneen côté bi di ko dóor ci loxo Urwa bi mu téye sikkimu yonent ma saar-saar di ko ci dóor na ko ukfuf yadak an wajhi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qabla an la tasila ilayk ne ko hé di dóor tak xëccal sa loxo bi ci xar kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam sa loxo bi nga teg ci sikkimam bi laa bëgg di xëcc laa bëgg nga dindi ko laata ngay retirer sa loxo doo ko fa fekk mooy gis nga boo deful li ma la wax jaasi jii ma lay dóor cette fois-ci bu may dóor damay xacc ba ca kaw te fiy dagg laay dóor bu koof bu la fekkee sa loxo tip la koy def boo xëccaatee doo deseeti loxo waaw ah, or wane way xaq maa afadaka wa aghladak ko toskareñeel na la yow miy wax lii kan moo la gën a tàng te gën laa bon xol way lii nan lañ koy waxe nan la ma mën a waxe loolu te xanaa xamoo man ki ma doon nee na fa tabassama rasulullah fa qaala lahu urwa man hada ya muhammadu <laughs> yeneen mi alei saatu salaam daal di muuñ quoi bi bi Urwa waxee loolu xamul kan kan kan moo koy def lii kan moo ko wax lii mu mu gis yeneen mi alei saatu salaam di muuñ mu naan ko mais kii kan la yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam kii kan la kii sax di ma wax lii damaan ko yaa tàng xol ta bon xol kii kan la sax yeneen mi alei saatu salaam ne ko hada ibnu akhika al-Mughira ibn Shu'ba waaw ne ko kii sa doomu frère bi la de <laughs> kii mooy al-Mughira ibn Shu'ba <laughs> kii hein kii mooy al-Mughira sa doomu frère bi al-Mughira ibn Shu'ba ah, mu ne lan Urwa Urwa ne ay Ghudar wahal gasalt wahal gasaltu sawataka illa bil ams ne ko est ce que man parew ma di raxas sa ñaaw ñaawteef yi nga fi defoon lu démb démb rek laa pare ci ñaaw ñaawteef yi nga fi defoon wala nal Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu gisoon nañ tarjamaam ba muy ba mu demee ca Malikul ya ànd ak ñu dëkk Taayif gaa yi ñu dem ñoom nag la buur ba gën a xam defal leen cadeau yu baax waaye moom ñu dafa jox ko cadeau yu tuuti mu mer ci lool bàyyi ba ci yoon wi bi ñibbi mu fexe yootal leen ba ñuy nelaw mu rey leen ñoom ñépp daal di jël alal ji daal di daw ñëw Medina tuub ba naa bu Bakar naan ko naan ko mais mais Mughira fekk mu ñëw ci ren saa salaam fekk Seydina Abu Bakar ma naan ko mais Mughira ana ñi nga àndaloon mooy Seydina Siddiq yëgoon na ne waa ji génnoon na Taayif <laughs> demoon na ci Iskandariya mais nag. mu naan ko mais aña nga àndaloon mu ne faat naa leen fekk yonent ma lay saa saa ñoom mu ne day jaayanteeg moom ngir tuub mu ne ko waaw léegi Seydina Abu Bakar nag ne ko ana ña nga àndaloon mu ne ko ah waa ñooñ de moom daal dinaa leen ko quoi <laughs> seen alal ji nag moom laa yor nii yonent saa salaam ne ko sa sa dugg ci lislaam dinañ ko nangu mais alal ji moom duñu ko nangu dañ la koy bàyyee yow <laughs> léegi nag. loolu indi woon naroon na indi xeex si biir arab yi ci foofu Taïfa parce que xam nga tribu yooyu bés boo fi rayalee kenn moom mooy ñoom niñ koy faje mooy ñu rey kenn ci yéen wala ñu bari ci yéen ngir fayu Urwa mii nag moo ci doxoon ba ba loolu sedd léegi mu war a joxe indemnité yi mu koy doon joxe nag ba ni mu doon door a pare moo tax mu naan ko xudar ay woraatekat bi yow ndeke yaa ne nii mar ñuy wax nekk yaa ne nii nekk ci suute eh, kii sa yérey militaire yi kii eh, xar xare yi xàmmeew ma la ndekete yow la en plus nga may wax wax ju ñaawe nii te kon yow xam nga ne man la ndax gis nga ma ah man mii nga xam ne <laughs> waaw <laughs> léegi mu wax ak yonent mi alayhi salaatu salaam après moom Seydina Mughira après mu dellu non ca la demoon daal di wax daal di wax waa Quraysh nag defal leen compte rendu bu garaaw ba euh, mu daal di dem ci waa Quraysh ne leen yéen waa ma'shara Quraysh inni qad ji'tu Kisra fi mulki wa Qaysara fi mulki wan Najashi fi mulki wan Najashi fi mulki wa inni wallahi ma ra'aytu malikan fi qawmin qat mithlu muhammad mithla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi asxaabihi wa laqad ra'aytu qawman laa yusallimuunahu li shay'in abada faruu ra'yakum waaw oh. mu ne yéen waa Quraysh ay yéen samay nijaay ah <laughs> man de dem naa ci Kisra de fekk ko ca ca ca ca inu Kisra ca palem ba waaw ca fast nguur gu fast ak grandiose nguuram nga waaye dem naa ci Qaysar César de romain yi byzantin yi dem naa ci se fekk naa ko moom it ca nguuram nga Najaashi bu Abyssinie bu Éthiopie it fekk naa ko fa waaye de maa ngi wat ci yàlla na masumaa gis benn buur ba léegi jàpp na la saa salaam lii yën buur la moo tax quoi benn buur boo xam ne ci ay yenn ñoñ ñu ñuy ay ñoñam di doxaleek moom comme ni nga xam ne moom la naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk ci biir saxaabaam yi mun na leen gis naa nit koo xam ne mooy Seydina gaa yoo xam ne non li ngeen di defa defa def bañ livrer leen ko bàyyi kook yéen loolu moom man kon nag seet leen seen mbir xam nga xadiis bi mu ngi woon ci imaamul Buxaari foofu la doon wax naan du daanaka hein du du du jàpp illa btadaru wadu'a yonent ma buy jàpp ndoxum ñi dañ ko saxaabaam yi dañ koy di ko njëkkante waaw wala yabsuqu busaaqan illa btadaru du kii naxaamatan illaa illaa saqata wala wadaa ala kaffi ahadin minhum thumma dalaka bihi jilda mu ne aw kama qaal ci riwaa imaam al Buxaari bi mais du tifli benn tifli lu dul ne saxaaba yi ci loxo kenn dañuy plonger saa yi daal di koy jàpp kapte ko ku ko ci am nag diwu ko sa yaram gaaw <laughs> <laughs> Allahu akbar waaw après nag bon Seydina Urwa dafa dellu bi mu demee Taayif dellu foofu ci xisaaru Taayif bi waa Taayif ba ñu yëgee ne yeneen tubaab saa saaf après loolu ñëwaat na ngir ubbi Makka ba ñuy yëg affaire yooyu ñu yónni Seydina Urwa waaw ñu yónni Seydina Urwa ngir mu dem jàngi li nga xamante ne mooy uti xam-xamu ni ñuy defaree man janiq waaw mooy ni ñuy defare catapulte yi bu ko defee ñu mën a défendre seen bopp waaw ngir ñu mën a defendre seen bopp parce que wóorul parce que c'est pas sûr waaw c'est pas sûr <coughs> ci la demoon looloo taxoon fekkewu ko woon hein loolu moo taxoon moom fekkewul woon euh, xare bi parce que dafa demoon ca côté Yaman ak àndandoowam ba ngir dem jàngi li nga xamante ne mooy sunat dabbabaat ni ñuy defare char yi ak li nga xamante ne moom lañuy defare <clears throat> li nga xam ne mooy man janiq yi loolu moo taxoon moom Urwa mi fekkewul woon xare bi léegi nag eh, bi nga xamante ne nii nag ci lañu eh, xisaaru Taayif jeexe mooy dañ leena assiégé waa Taayif tenir siège bi te tenir gaa yi mu junneen waaye eh, nii jullit mu jee di décamper après ñu dem yonent mi alayhi salaam ne nañ leen dem fii gars yi ah, dañuy dem te duñ ko mu ne kon dem bu bu ngeen xëyee ñu dem gars yi fléché am na ñu fa waaw ci jullit parce que mënuñoo fexe ba ba ba ba ba percer forteresse bi. bi yonent mi alayhi salaam nag ñibbee ak saxaabaam yi dem li nga xam ne màng mi ba pare di ñibbi di dem Medina. ci la ko Seydina Urwa mi te fekk mu ñibbi Taayif dem dabi yonent bi aleyhi salaam waaw nag la imaam Ibn Isxaaq di nettali euh, mu ne wa kaana fekk mu doon nettali mbiru waa Saqiif sauf que bi muy nettali mbiru waa Saqiif fi mu commencé mooy islaamu Seydina Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi mu ne wa kaana min xadiisihim anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam lamma nsarafa anhum ittaba'a atharuhu atharahu urwatu bnu urwatu bnu mas'uud athaqafi xatta adrakahu qabla an yasila ila almadinati fa aslam mu ne bokk na ci xabaar waa Taayif keroog bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam assiégé leen ba bàyyi siège bi dem mooy gis nañ fi mu jaar yëpp dem na Ji'irraana dem na def na umratul Ji'irraana dem na umra bay ñibbi nee nag bi muy ñibbi ndeke Urwa ibn Mas'ud entre-temps ñibbi na jóge na Jurash fa mu demoon doon uti sun'at dabbabaat dal di ñibbisi si bon après nag lislaam daal di dugg ci xolom waaw mu topp trace yonent mi alayhi salaam fi mu jaar ci bi muy ñibbi di dem jóge Ji'irraana di dem Medina ba nim koy dabe laata muy agsi Medinatul Munawwara mu ne fa aslama ci la tuube ci la Seydina Urwa ibn Mas'ud Athaqafi daldi tuube léegi nag bi mu tuubee mu ne wa sa'ala an yarji'a ila qawmihi bil islaam mu ne yonent léegi nag daa am lu ma lay ñaan mooy nga permettre ma ma dellu ci samay ñoñ waa Taif waa Thaqif ngir ma woo yëgal leen sama diine ji ma dugg mooy dugg naa ci lislaam waaye ngir fexe leen cee woo waaw imaam ibn Isxaaq ne euh, fa qaala lahu rasulullah yonent mi aleyhi salaatu nag ne ko mu ne kamaa yataxaddasu qawm nee na comme ni nga xam ne waa Saqiif man imaam ibn Isxaaq waa Saqiif loolu la ñuy nettali quoi nee na nii lañ koy nettalee ñoom voilà mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ne Urwa innahum qaatiluuk ne ko boo fay dem ñu lay faat ñooñ nga xam ne bi ma leen assiégé ni ma fa yàgge hein te taxul ñu sedde dégg nañ ma Ji'irraana dégg nañ waa Hawaazin ñëw nañ délégation tuub ak yooyu li ma leen delloo seen jigéen ñi seen doom yi gépp taxul waa Taa'if continuer ci liñ nekk donc mu ne ko Urwa innahum qaatiluuk boo fay dem ñu lay faat mu ne wa arafa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ann fihim naxwata al imtinaa alladi kaana minhu ndax yonent ma ne satam expérimenté na ko xam na waa Taayif bu baax léegi la fa jógee ñu fa jógee yàggul 40 jours selon li gën a wér de ñeneen ñi naan 25 jours ñeneen ñi ne ainsi de suite mais li gën a wér ne sax imam Muslim 40 jours gaa yi sedewuñ benn yoon fu jullit ñi jege fexe nañ jël dabaabaat yi dugg ci ñëw mais dañ leen a rashaquhum bin nable ratatatatat dañ leen a rafaal bañ ginee jege dañoo kii feer yu tàng jër lañ leen xëpp min alal min alal euh, kii euh, euh, forteresse ci kaw forteresse bi kon yonent bi alei satu salaam xam ne gaa yi gis nga fugg ak tamit rëy rëyloo que ne défendre seen bopp ak diine giñ ne ñu ngi ci ba léegi moo tax mu wax ko loolu war woon ak ne yonent mi alei satu salam ne ko yaa rasulullah yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ana ahabu ilayhim min abkaarihim ne yonent mi alei salaam ne ko xanaa xamoo ne ñooñu maa leen gënal waa waa waa waa Taif maa leen gënal seen doom yi sax seen doom yi jigéen yi ak seen yooyu yëpp maa leen ko gënal imaam ibn Hisham nee na min absaarihim nee na dana min absaarihim ma ñoom man lañ gën a sopp sax que seen bët yi mooy pour wanne man leur prunelle de leurs yeux xaw ma lu ko gaa yi waxe ci nasaraan ma man lañ gën a sopp ko seen loolu hein imaam ibn Ishaq ne wa kaana fihim boo gisee nag muy wax nii parce que wa kaana fihim muhabbaba muta'an dafa nekkoon koo xam ne ku gaa yi soppoon la xam nga gaa yi buñ ko soppul woon te wóor nekk koo xam ne ko ñuy topp la mooy kilifa la en plus moom lañ délégué woon ngir mu dem ànd ak mbokkam ma ngir dem jàngi loo xam ne ci la seen survi survie Saqif ne muy jàngi laa li nga xam ne mooy xam-xamu nan la ñuy protéger suñu réew nan la ñuy mën a daal di perfectionner perfectionner ci wàllu armement ba kenn du dal suñu kaw nekkoon koo xam ne mutaan ku ñu doon déglu la ci waa Taif léegi ah yonent ma lay saa saa wax na ko lool moom mu kont moom mu wax lale a ah, fa xaraja yad'u qawmahu ila al-islam mu génn dem mu jóge ci yonent ma lay saa saa laata muy agsi Medina la ah, bi mu jógee Ji'raan mu dellu dem ci nitam ñi di leen woo ci lislaam rajaa an la yuxaalifu li manzilatihi fihim tout en ayant l'espoir mu am espoir que ne gars yi du ñu moom parce que moom li mu doon ci ñoom kilifa gi mu doon ci ñoom ak niñ ko soppeek niñ koy toppee ci lépp ci loolu la basé wu mu ne waaye dafa lamma ashrafa lahum ala aliya ala iliya ala iliya tin lahu ah waqad da'ahum ila al wa adhara lahum diina ramawhu bin nabli min kulli wajh fa asaabahu sahmun fa qatala mu yéeg benn euh, bi mu demee dafa yéeg mooy loo xam dafa kawe comme bu doon tey dañ naan ab étage këram fu kawe mu nekk ci kaw ba woowaa saqiif ñu dajaloo ñépp nekk ci suuf mu tiim leen euh, woo leen ci lislaam ne leen nag a ah, mbokk yi sama diina jii dañoo mas a ànd di ko xeex waaye nag gis naa ne moo gën ci ñun de dama leen di finalement man daal wa azhara lahum diina mujj naa ci dugg leen nag yiiw nag ñi ma ko gën a soppal mooy samay mbokk yéen ni ma ci dugge nag laa bëgg ngeen dugge ci gaa yi ci saase ramawhu bin nabli min kulli wacc gaa yi ci saase flèche ay flèche yi tawe ci assistance bi ci mbooloo mi fu ne waaw ak xeej yi fa asaabahu sahmun fa qatala benn xeej dal ko daal di koy faat imaam ibn Isxaaq ne fa yaz'umu banu Maalik annahu qatalahu rajulun minhum yuqaalu lahu Aws ibn Awf axu bani Saalim ibn Maalik wa tazumu al-ahlaafu annahu minhum min bani Attaab waaw yuqaalu Wahb ibn Jaabir imaam ibn Isxaaq nag mu ne waa banu Maalik de nee nañu ki ko rey kenn la ci ñoom ku tudd Aws ibn Awf di mbokk waa banu Saalim ibn Maalik kanta axlaaf ñoom dañ ne déedéet ci ko rey ci ñun la bokk waaw Attab la tudd mooy dañ koo defum siiw jàpp ne lii lu rëy la mooy dañ koy faat mais après <laughs> bon <laughs> léegi mu ne euh, mu ne mu ne léegi fa qiila li léegi bi ñu ko jamee noonu mooy faatuwul ci saase bi ñu ko jamee faatuwul ci saase fa qiila li ñu ne ko moom ma tara fi damik fa qiila lahu maa tara fi damik ne ko waa sa deret ji moom loo ci gis mooy mooy faat gii ñu la faat mooy xam nga ne dangay faatu ah finalement gars yi faat nañ la de léegi loo ci xalaat fekk jam nañ ko ba mu tëdd léegi mu ne nee na mu ne mu ne mu ne ah karamatun karamatan akramani llahu biha wa shahaadatan saaqaha llahu ilay fa laysa fiya illa ma fi shuhada alladina qutilu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qabla an yartaxila ankum fadfinuuni ma'ahum waaw mu ne leen ah man de gisuma ci jam gii ñu ma jam te xam naa ne ci laay génn àddina lu dul karaama na teraanga la gu ma yàlla goo xam ne yàlla moo ma ko teral waaw moo tax xarra haulai diinuhum lool naafiq koy wax ak ak koo xam ne fii mu mubin yéeféer naafiq ak koo xam ne fii qawlihi marad ñooñu seen xol yi dafa am feebar ñooy wax loolu gis koo xam ne dafa faatu ci toolu xare wala koo xam ne dafa faatu ci lu ko lu neex yàlla waaye mooy da cee nekk ba fa lañ ko ci lañ ko faat gaa yi wax mu ne du sede du bàyyi parce que pourquoi muy bàyyi gaa yi faat ko ci loolu nga dégg ñi xamul dara ak naafiq yi ñi seen xol yi feebar xarra haula'i diinuhum du loolu lañ doon wax julli nii waaw naafiq yi loolu lañ doon wax de gaay bi ñuy dem Badar ak yooyu kii ñu naan gaay yi daal saay xarra haula'i diinuhum bàyyi leen rek seen diine ji war na leen daa ah. xalla ces fanatiques là ces ñii ñii ces obscurantistes ñii ñii ñoo ñii ñii ñii daa xalla seen diine jiñ naan daal diine mooy lan tooguñ dund seen dund gi ñu ne fi naan ay divinité ak lii la yàlla wax ban yàlla loolu la ate yi moom moom loolu bokk na leen leen gën a metti ñu dégg nga nay wax naan lii sama diinee ma ko tere non ni ñuy buyonee ci seen biir buñ la ko wanoon bu la ko yàlla misaala woon waay waay waay nga xam ne gaa yi seen xol yay bon muñ déggee lool yow maadaama yaa ngi naan non man je ne le fais lu tax par principe grawul dañuy jàpp ne sa principe l c'est noble mais bés boo nee du ma ko def parce sama diine ko tere allahu akbar mu ngi mel ni koo xam ne tànnuur nga jël dugal ko seen biir xol yi waaw furna buy jax-jaxi nga jël dugal seen xol yi ni muy baxe ci ndax merel ak bañ la waaw léegi mu ne ah lii nii du dara lu dul karaama ray gi ñu ma jam gi ñu ma jam te ci lay faatu mais teraanga la gu ma yàlla defal ak shahaada nekk am darajaay martyr goo xam ne saaqahallaahu ilay buur yàlla moo ko xëcc dijj ko xëcc ko indil ma ko ba ci man jox ma teraanga jooju ak daraja jooju di darajaay shahaada mu ne ko kon nag fa lay mu ne waay ki ko doon waay liñ ko laajeelool fa laysa fiya illa ma fi shuhada kon man nag dara du mën a nekk ci man lu dul li nekk ci shuhada yi ñi nga xam dañ leen a fàtt yoonu yàlla ñan alladina qutilu ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qabla an yartaxila ankum mooy ñi nga xam ne dañ leen a faatu yonent mi alayhi salaatu wa salaam bi mooy bi xisaar bi amee bi ñu assiégé fii bi ñu assiégé suñu Taayif gii xam nga wax nañ nam nañu ci faat ñoo xam dañ leen a flèche ñu faatu ñooñu noonu fiñ leen niñ leen def ak fañ leen suul mu ne man waru wax suul leen ma foofu waaw comme ni ñu suul ñooñu fi ñu suul ñu laata yonent bi alayhi salaam di jóge ci yéen ñamu suul fekk yéen leen faat ci xisaar bi ci ambar ci eh, siège bi voilà léegi mu génn àddina fad fanu maahum gaa yi daal di ko fay denc nag allahu akbar kon noonu la génn àddina de mu ne fa za'amu anna rasulullah mu ne ñoom nag nee nañ mooy ay ñoñam nee nañu këne ndaw yàlla li sallallahu alayhi bi nga xam ne ci la ko information bi dikkal këne ah Urwa de faatu na Urwa mi fa mi mi tuuboon te nga waxoon ko li nga koy wax ne ko boo fay dem innahum qaatilu booy dem Taif ñu lay faat booy dem ci sa mbokk yi di leen woo ci lislaam yëgal leen sa diine Urwa dañ lay faat de mu ne ko bàyyi ñoom ñu ma topp lañ ñaa yooyu ñu ma déggal lañ ñu ma topp lañ wax ba dem man lañ man maa leen gënal seen doom yi sax seen jigéen seen doom yi nga xam ne ak seen bët yi sax maa leen man man man lañ leen gën maa leen gënal ñu ñëw wax koy nent ma lay saab-saab ne ko Urwa dañu ngi lay tàgge Urwa ibn Mas'ud ibn Mu'attib as-Saqafi qad qatalathu Thaqif waa Thaqif faat nañ ko de nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam dane ba ko lool dikkalee dane inna mathaluhu fi qawmihi ka mathali saahibi yaasiin fi qawmihi allahu akbar allahu akbar allahu akbar yonent mi aleyhi salaam ne kii de ndeysaan bañ ko ko tàggee mu ne moom de misaalam exemple am moom Urwa day niroog exemple hein saaxibu yaasin fii qawmi waayu yaasin ja ci ñoñam ci ñoñam nga luy waayu yaasin mooy lan ñoo la suuratu yaasin na lay wax hein wadrib lahum mathalan asxaabal qaryati id jaa al mursaluun mooy foofu noonu saddal leen aw am misaal asxaabal qaryati id jaa'aha al mursalun ba ko yone baleen yonent yi dikkale waa waa dëkk boobale fa kaddabuhuma ah ñu weddi kii fa azzazna bi saalis suñu boroom renforcer leen ak trois troisième prophète gars yi waaye envoyé xew-xewee lan la waxoon wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qaala yaa qawmi ittabi'u al mursalin am koo xam ne dafa jóge ca kaw dëkk ba ca kaw ñëw xam ne yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam li ñuy woote mooy dëgg ne yéen samay ñoñ ittabi'u te ngeen a topp topp leen almursaliina ñii buur yàlla yónni ci yéen ah yaa qawmi ittabi'u almursaliin yéenu samay ñoñ topp leen yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam waay ittabi'u man laa yas'alukum ajran waaye yéen topp leen ñoo xamante ne nii laajuñ leen fifteen de seen diine ji woowuñ leen ne leen aywa ñëw leen waaye bi ngeen ñëw ñu ne leen nag léegi euh, il faut des cotisation yoo xam ne moom ngeen di joxe ngir dund diine ji avancé kenn laaju ci lool kenn laajuñ kenn dërëm déedéet waaw laajuñu kenn wala da ngeen di xam ne nag comme kaag si ngeen très bien. vos salaires là il faut les diviser à trois parties benn bi nag ci diine ji la jëm déet laajuñ kenn loolu déedéet kon mu ne ittabi'u man la yas'alukum waay waay topp leen ñoo xamante ni nii laajuñu leen ajran ak pay neewuñ leen kaay leen fay ngir dugg te gis nga xam nga kenn du dem fu baax ñu naan la kaay da ngay fay bala ngaa dugg alors que en tout cas ci cosaan quoi mais xoolal caaxaan yi caaxaan yi moom dangay fay mooy gis nga diine bu ñu wooyee dara sax ne pour euh, mi organiser affaires yi il faut participation nag du ci ñàkk yu mel noonu nga gis gaa yi ne mënuñu ko waaw gaa yi naan waaye eh, man waaye gaa yi dara dañoo bëgg a lekk alal lu ñu quoi ay yii di kaas ku nekk ñii ñoom di uti lay wane ñu ut ko bu doon cinq euros sax nga dégg gaa yi ñoo xam ne nee nañ mënuñu ko waaw dix ñu ne manuñu ko waaye ku ci dem ci caaxaan yi nga xam ne jar am na ñoo xam ne moom am na ñoo xam ne ma ne ginuma leen a wax li ginuma leen a xam lii ma lay wax ay kilifa lañu jaral na leen dagg bii avion min Sénégal ila Paris ndax lan Bercy leen jëm wal iyaazu billah loolu lu gën a mën ko gën a xam ah ah déet <laughs> te est-ce que billet ñu jënd mooy mooy mooy mooy ticket ba ñuy dugge Bercy xam nga ne du loolu wala iyaazu billah lu toll ni eh, omnisport xaw ma Bercy ni mu ngande ni mu ngande gaa yi feesal ko te gis nga gaa yi alal jiñ ciy def te loolu bi mooy paas bi ngay paas dagg bi jóge Dakar hein fële ca jas léegi ne aéroport Léopold dàqu na dagg bu bi ñëw ba Paris ñu naan biir nga jël train xaw ma fooy jaana dem ba biir si ba pare jënd yëf ya jëndu ticket ak lañ fay nekk ak yooyu yépp garaawul te kooku kat gis nga dakaar gan nekk wallahi am na ay defukaayu mbaax yu bari yoo xam ne saa bu xëyee gis leen ci njabootam de premièrement ay ay ay ay dëkkandoom ci wàllu deret ak ñi mu séqal moo xam ne xam na ni ñii nii seenu nekki neexut nekk nañ ci ay difficultés financières mais au lieu mu ne woon waaye li muy jënd billet noonu ma jox ko sama mbokk mii te yàlla képp tax du ko def de mukk mooy gis nga bu dee mbiru yàlla moom ku nekk uti mais bu dee yëfi caaxaan yi nga gis waa ju jóge lion ba il a Paris ne moom nit Bercy la jëm nga gis kenn ci moom mën naa jóge min lion ila Nice ndax lan stade la jëm waaw te day dagg billet dem ba foofu fay transport aller retour waaw ba pare fay billet bu foofu ak lam fay lekk walla iyaazu billah moo tax gis nga alors que buñ ne conférence diine bi fii ñu nga xam ne baaxuma conférence sax parce que nit mënu fa amee xam-xam voilà mais ay jataay yi xam-xam a ngi fii ñu ñu yoo xam ne am na ñu ko fi teg ñoo xam ne buur yàlla def na ñu ko fi def laajuñu kenn dara kenn dara yow ñëwal rek teew boo mënula teew sax del connecté wu ci site sàngam wala groupe sàngam ñu la fay defar mbir yi ngay déglu loolu rek ñu ne gaay ne mënuñu ko voilà yàlla wallahi iblis dañoo fowee fowee fowee fowee fowee après doo xam nit ki nan lay xalaate ah, te day fexe def ba nit ki du loolu sax du ci conscient loolu sax du ci conscient parce que loolu nag ku toog xalaat ci tuuti xam ne ah li may def nag jaaduwul li may def nag jaaduwul mais nag loolu dañ ci dul xalaat da dañuy dem ba foog ne sax loolu ñu nekk mooy li li normal ku gise neneen ñu jàpp ne waa ji nii fii mu ne am xelam moo wëlbatiku wal iyaadu billah kon waayu naa Yaas kii nu mu tudd suuratu Yaasiin bi mu ne ittabi'u é samay ñooñ topp leen man laa yasalukum ajran topp leen koo xam ne mais yonent ab yonent ab boroom xam-xam boo xam ne li muy def dara moom leen rek la day jottali kalimata rabbi kàddu boroomam gi mu message bi mu bëgg mu ak ci yéen loolu rek lay jottali mais topp leen kooku nga xam ne laaju leen dërëm laa yasalukum ajran te ñoom wahum muhtaduna ay nit nañ ñoo xam ne ñu yàlla gindi lañu ñu gindeeku lañu ñu jub ndax boo doon topp koo xam ne sax laaju la dërëm mais da lay réeral kooku moom beneen problème obstacle la ngok ngir nga bañ koo topp mais ñii dañoo mooy leer na bu ma ko toppee duma sànku mu ne leen wama li la abudu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un ana moo ma tere luy ndayu ba duma topp di jaamu ana mooy ndayu duma jaamu alladhi fatarani ki nga xam ne moo ma bind waaw moo ma bënn bind ma ci loo xam ne amul modèle bu ko mooy ni doomu aadama mel buur yàlla copié wu ko ci keneen moom loo xam ne amul modèle bu mu doon toppandoo waaw naan gis naa ay gaay def lu mel nii ah lii de moom bu ma ci ta bindee nit luñ naan nit moom dina baax déedéet moom mi la sos wamaali ya way kon luy ndayu ana lan moo tee balaa abudo man duma duma jaamu alladi ki nga xam ne fatarani moo ma bind ci loo xam ne amul foo xam ne dañ naan fii la ko jëlee fii mooy modèle bi wa ilayhi ta ci moom turja'una ngeen di dellu yéen samay ñoñ comme man ni ma fay delloo ah mu ne leen attaxidu ay way yéen samay ñoñ topp leen yonent yi attaxidu min dunihi aliha ndax man damay jàppe wëlliif yàlla mi ñu defal lii bind ma sàkk ma ci lu dul dara génn ma ci lu dul dara nekkal ma te ci moom lay dellu xéewalam mu continuer ko yónni ma ñu ñooy ñu may jubal te duñu ma laaj payoor te nekk ñu jub ndax nag après loolu lépp dama fiy nekk nag di jàpp keneen yàlla di jàppe keneen aaliha koo xam ne moo ma war a tëralal ay liwaanaan ma nii ngay doxe sa dund attaxinu ndax damay jàppe min duuni hi bàyyi fi yàlla aaliha keneen koo xam ne mooy taxaw palaasu yàlla naan ma yow ba suñu borom bu ma digalee kooku ñeme na ma bul def man ma bañ a def ndax waa ji wala buur defal waa ji ne def man ma bañ a def ndax waajee ma wax ma bañ a ndax loolu laay def attaxinu ndax damay jàppe min duuni hi wëllif yàlla alihatan yeneen yàlla in yuridni rahmaanu bi durrin yëg leen ne buur yàlla ni nga xam ne moo fees dell ak yërmande bu dee ne dafa namm ci man loo xam ne safaan la lor la laa tughni anni shafaa'atuhum shay'an wala yunqidun moo buur yàlla nammee mbugal wala mu teg ma loo xam ne du ma neex seenu grammu du ma jariñ dara manu ngeen ma plaider vous ne pouvez vous ne pourrez pas être mon man da manu ngeen ma plaider la mooy lépp lu buur yàlla nam bu mu agsi ci man ci yiiw ak safaan lool kenn manu koo dox kenn manu la dox digganteem loolu agsi ci man waaw bu nam nee ci man lor nag yéen manu ngeen ci lenn te manu ngeen ma plaider la te du wala yunqiduna bu ngeen ma ca fekkee mooy avant bu may dal man ngeen ma plaideel ba du ma dal te bu ma dalee ba pare du yéen a may fay fekk ci biir suufi ma génn ma ca lool manu ngeen ko mu ne inni idan la fi dalalin mubin bés bu dee bu ma jàppee leneen lu dul yàlla de waay waay kon inni man idan bu keroogee bu boobaa la fi dalalin maa ngi ci dinaa nekk na ki cànkute mubinin gu leer ma tey ginnaaw bu ma xamee lii waaw inni yëg leen nag yéen samay ñoñ kene man amantu bi rabbikum fasma'un waxu leen amantu bi bii de da leen yëgal ne bu leen jàpp ne yàlla mi may jaamu man rek la lii ma leen wax yépp ni ma concerné noonu la leen concerné moo ñu bind ci dara ci lu amul modèle te ku mu bëgg a teg lor ni man ni mele ci man noonu la mele ci yéen de kenn mënu laa plaideel te bu la xasee teg lor ga kenn ci ñun manula fexe ba mu génn ba mu génn ci loolu moom lu ko soob moom borom bi ah bés bu ma fi toppee leneen nag bàyyi ko fi mooy man maa ngi ci cànku tegu leer nañ inni dëgg-dëgg man amantu bi rabbikum gëm naa seen borom nii sama borom fasma'un kon nag dégg leen sama wax jiite ngeen topp ma waay hein gaa yi ba mu defee loolu la waay dañ koo xaañi xeer comme niñ def or wax waaw or moom flèche lañ ko dóor a xeej kee moom ay xeer lañ ko dóor moo tax fa moomu gars yi dañ koo raj ma waaw parce que il dérange suñu loi yi na ku wax lu mel nii ñu teg ko daal di koy raj mu ba mu dee mam faatu wal iyaazu billah waaye ba mu génnee àddina suñu boroom lan la qiila jën janna laa ñu ne ko duggal aljana direct waaw naka la bakkan ba rot xiila udxulil janna ñu ne ko yow duggal aljana voilà udxulil janna duggal aljana yaa ngi sa aljana tey lay tàmbali waaw mooy barzax mais barzax googu la ñuy utal tiwo comme li alayhi salaam wax loo xam ne moo koy branché direct ca aljana yam war a dem waaw mu nekk fii ci barzax waaye bërëb bee tudd barzax waaye dëgg dëgg li muy yëg nitu aljana la allahu akbar waaw ñu nit yal nañu buur yàlla bënnal tiwu fii ñu ne ci àddina boo xam ne ci xéewalu aljana ya lay jóge mooy ñu nekk ci aljana di ko dund léegi fii ci suñu xol yeeg suñu lépp waaw kooku nag dootul xamati es yi dootu ko xam stress gaa yooyu ñoo min stress ak waaw façon yooyu yépp nit ku dootu ko xam moo tax ngan di nag too dal gaa jàpp ni ci mais ça va il est tenace ah c'est pas tenace moom xol bee xol bee di àjjana rek waaw ngërëmu yàlla ji mu am moo tax yeneen fëqul bëtam waaw waaw moom yooyu yépp dara fëqu ci bëtam kenn ginu koo neexu dund waa jooju huwa ala taxta adimi sama wa huwa fi l janna li anna qalbu qalbuhu fi jannati naim xolam mu ngi aljana waaw te nag loolu la yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ida saluha saluhal jasadu kullu wa ida fasada fasadal jasadu kullu ah yëgu ngeen wal qalb yéen nit ñi loolu noonu moom la bu baaxee lépp yëwén bu yàqoo lépp yàqu mooy leen al mooy aljana kay mooy leneen laa ngi aljana la ne ca wet ga doo ko yëg waaw léegi kon suñu boroom ba mu gi malaaka yi ko duggal aljana xaala ndeysaan yaa layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin waaw est-ce que malgré tout ça mu génn àddina mais di mébét ba léegi naan ak a neexoon ay ñoñam mooy fàtte nit ku baax lii la yow sa muccu bopp kese taxul ñuy wax nit ku baax dangay xalaat man nan laa mën boolee bu ma yàlla may mucc alhamdulilah waaye pas man kese ak tamit sama petite famille déedéet nan ma yërmande ji ma ne àddina bi wërngal kàpp ñu xam ci li ma ne ba tax loolu tax ñu nekk ci biir ñu gëm wommatul seen borom moo tax mu ne yaa layta qawmi ya'lamuuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ak a neexoon samay ñooy xam ci xéewal yi ma nekk allah xéewal yooyu bi ci gën a rëy mooy bi ma xafara li rabbi jéggal na ma lépp loo xam ne mas naa ko def ci ay tooñ wala ay rëcc rëcc wa ja'alani mu boole ma minal mukramina ci ñi nga xam ne moom moo leen teral moom subhaanahu wa ta'ala allah ja'alana allah mimman minal wa minal maghfurin lahum dhunubahum amin yonent mi alei saatu salaam nag ne Urwa mi moo kiiwa niroo waaw mooy saaxibu yaasin allahu akbar allahu akbar moo tax en dafa bokk ci am nga yonent mi alei saatu salaam mooy yi ngay dégg ci mbaax ñu koy wax ci yeneen yonent yi jiitu woon yépp ak yi jiitu woon ak seeni ñoñ nañ meloon ak yooyu suñu boroom dafa def lu raw loolu mu defal ko ko ci xeetam si <laughs> moo tax ñuy nettali naan kii euh, euh, nu mu tudd waxuma la sax kii nu mu tudd waaye euh, ay xeetam ñoom mais yonent boobu la ko daloon ci ay nattu lu xaw a mel noonu soit da ngay gis yonent ma lay saar moom de toute façon yooyu dund na ko lu ëpp loolu fuuf waaye da gis ci xeetam ku dund lu niroog loolu allahu akbar waaw moo na Abu Idris al-Xawlaani dañuy nettali naan moom ba bo bo moom dañ ko mosoon dugal ci taal comme niñ dugaloon Seydina Ibrahim alayhi salaatu salaam waaw waaye mbir mi comme nam meloon foofa yaa naaru kuunii bardan wa salaama safara si dafa nekkoon ci moom Abu Idris al-Xawlaani radiyallahu anhu muxadram la woon mu muxadram la woon mooy fekk woon yonent mi aleyhi salaatu salaam tuuboon na sax waaye jotu koo gis voilà sànni woon nañ ko ci taal mbir mi loru ko benn yoon ñu ne ba ko ba xabaar bi dikkalee Seyna Abu Bakar dafa sant yàlla fekk foofu moo ne woon xalifa dafa sant yàlla ne bi buur yàlla dëppalee mu def fekke loo xamante ne ni ku mel ni Seyna Ibrahim karaama gu rëy googu mu'jiza gu rëy googu suñu borom defalol seydna ibrahim alayhi salaatu salaam bañ ko sànnee ca biir safara sat te wàññiwu ko dara mu defal ko kenn ci mu defal ko karaama loolu nekkoon mu'jiza seydna ibrahim ndax yonent la alayhi salaatu salaam mu def ko mu nekk karaama ngir kenn ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa suñu borom def moom as-siddiq siddiqul ummati fekke loolu mooy mu xew ci jamonoom bi mu nee xalifa allahu akbar allahu akbar waaw léegi benn ngoog beneen bi mooy bii Urwa Seydina Urwa ibn Mas'ud voilà yeneen time alay saat saam nee na xabaaram moom dinaa mel ni waa waayu Yaasin nga lool la mooy ittabi'u al rasul ñee mursalin ndax ñu bari lañoon topp leen yonent bi te topp yonent bi salaa alayhi wasallam mooy topp nga ñu ci des ñépp waaw gaa yi daal di koy faat kon noonu la génn àddina léegi nga ne ma euh, est-ce que man nga maa defal sa taxrij bi insha allah parce que lii am na solo waaye est-ce dëgër na ñu ne la imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi eh, daal dinay tudd xadiis bii indi na ko moom soloo na ko ci boo demee ci Dalaa'ilu Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi radiyallahu ta'ala anhu boobu daal dina ko fay indi seydna imaam al bayhaqi indi na ko foofu ah moom nag dane boobu moom nag ci riwaayam dane après aju seydna abu bakar la mooy ci at mi ci tegu fekk yonent ma lay saa saa ko yebal mooy imaam euh, alxaafiz ibn kathir dane wa hada ba'id waaw dane lii moom lu lu sori la quoi waaw mu ne wa saxiixu anna daalika qabla xajjati abi bakr kama dakarahu ibn isxaaq wallahu a'lam mu ne li dëgër mooy ne faatu koor wa nii avant avant ajug seyna bakar gi la mooy fii nii ko imaam ibn isxaaq waxe bi mu jógee Ji'irraana di ñibbi la ginnaaw lan lan moo fi am yépp fatxu Makka am na fi Xunayna am na fi Awtaas am na fi xisaaru Taayif am na fi léegi séddale màng ma Ji'irraana am na umratul Ji'irraana am na ba dellu mu ne loolu imaam ni wax noonu la voilà léegi xadiis bi imaam al-Xaakim it daal dina koy solo ci al-Mustadrak imaam at-Tabari solo na ko ci taariixam na ko noon imaam Ibn Sa'd dina ko ci at wax nañ la sànk ne imaam al dina ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa ci yoonu imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhi imaam al-Haythami indi na ko ci Majma'u az-Zawaa'id waaw euh, foofu nag dane yonent mi alayhi salaatu salaam dane mathalu Urwa mathalu Urwata mathalu saahibi Yaasiin da'a qawmahu ila ila Allah faqatalu foofu dane expression yi mu utilisé dane yonent mi alayhi salaatu salaam dane misaalam Urwa mii de Ibn Mas'ud mooy misaalu radiyallahu anhu saaxibu yaasin ka nekk ci yaasin te wax ko sànq moom de dafa woo ay ñoñam ci yàlla faqataluhu ñu faat ko ci xadiisu Urwa ibn Zubayr voilà wa qaala imaam al-Haythami bi ko ndee ci Majma' mu ne rawaahu at-Tabarani mu ne imaam at-Tabarani de soloo ko ah, mu ne war wuy an az-Zuhri bi nahwi jële nañ tamit soloo nañ ci imaam az-Zuhri lu mel nii mu ne wa kilahuma mursal ñaari xadis yi yépp nag dañoo mursal mooy bi imaam at-Tabarani bi ak bi jaar ci imaam az-Zuhri mu ne wa isnaaduhuma xasan sanadam seen sanad ñoom ñaar yu xasan la kon ci noonu la seydina Urwatu ibn Mas'ud génn àddina dab yonent bi aleyhi salaatu salaam laata muy agsi Medina bi mu jógee Ji'irraana ah yonent bi aleyhi salaatu salaam xamal ne ko mu tuub ne ko damay woowi samay ñoon mu ne ko boo di woo lay faat mu jàpp ne dina baax mu dem gaa faat ko waaye seede bi yeneen ci ma lay sarsam def moom rafet na taaru na ta ta ta taaruwaay ma mathaluhu ka mathali saahibi yaasin daa qawmahu ila fa qatalahu kii misaalu mooy misaalu boroom yaa waa ji ci yaasin rek dafa woo ay ci yàlla fa qataluhu ñu faat ko kon kon mooy seydina Urwa ibn Mas'ud ibn Mu'attib as-Saqafi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu